arrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati aali imraan ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuha alladina aamanuu in tutiicu alladina kafaruu yarudduukum ala aqaabikum fatanqalibuu xaasiriin suñu boroom di wax ci laayaab téeméer ba ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne yaa ayyuha alladina aamanuu eh, yéen ñi gëm te dëggal in tutiicu gis nga bés bu ngeen toppee alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñooy way weddi yàlla yi ci yahuud yeek nasaraan yeek ate yi waaye rawatina naafiq yi yaruddukum waat naa ne dina leen dinañ leen delloo ala anqaabikum ca seen gannaaw la ngeen ne woon laata ngeen di nekki jullit te lañ leen di delloo de fatanqalibu bu ko defee ngeen mujj nekk ñoo xamante ne nii xaasiriina da ngeen di perta ne balillaahu li am ba des mooy allah di borom bi tabaaraka wa taala mawlaakum mooy ki méngoog seeni mbir mooy ki nga xam ne moo leen yilif wa huwa moom xayrun naasiriin mooy ki gën ki nga xam ne mooy dimbaliwaate ana kan mooy dimbaliwaate dëgg dëgg sax ku dul moom lii borom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne moom la ciy wax nii di ko ci leeral mooy koom rek li mu wax keroog bi muy wax ne bi muy tàmbali li nga xam ne mooy nettali bi naan id hammat taa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun mooy ñi bi geroog bi mu naan ngeen tuutee des mooy keroog rek bi nga xamante ne nii ci la ñëw ba bërëb boobal imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhima doon wax di ashawt ñu ñëw ba bu mag bi di abdallah ibn ubay ne asaani muhammadan ne wax ah, asaani muhammadun wa wattaba te ah man daal sawaay sayyidina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam daf maa mooy topp xale yi quoi man maa ngi ñibbi fii xeex du fi am léegi ba nga xam ne waa banu Salima ak waa banu Harisa ñooñu mu naroon koo topp ñooñu noonu suñu borom ne gis nga bés mooy bés bu ngeen fi toppee yéeféer yii dinañ leen delloo ndax loolu ci boppam moo tax suñu borom ne ñoom ay yéeféer la ñu ñoom naafiq yi waaye nag daa fekk borom bi la mu waxoon ne wallaahu waliyuhuma ñaar ñoo ñële li tax ñaari kuréel yoo yële ci waa banu Salima ak Harisa daal di bu ñuy tàbbi wa la moo méngoo seeni mbir kon nag mu ngi noonu leen ñoo tax mu ne bu ngeen toppee yéeféer yi dinañ leen delloo ca seen gannaaw ngeen mujj nekk ay yéeféer nag ngeen nekk ñoo xam ne na di perte waaye nañ ko nañ ko tayyi ndax borom bi tabaaraka wa taala de mooy ki nga xam ne moo méngoo seeni mbir waaye kan la méngoo mbiram mooy ñi nga xam ne ñoo nangoo gëm gëm gu jaar yoon ñoo xamante ne ñoo nangoo des daal di tëgg seen tànk daal di koy dëgëral comme ñaan bi nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bii weesu ci yoonu borom bi tabaaraka wa taala ci ndigalam yi tey sore tereem walillahi alhamdu wal minna mu ne sanulqi dees nañu xelsëf nañoo sànni fii qulubi alladina kafaru ar-ru'b <coughs> ne xelsëf nañoo sànni ci xolu ñi nga xamante ne ni ñooy yéeféer yi ar tiitaange ci sababu lan bima ashraku billah ci sababu li nga xamante ne moom lañ doon bokkaale billahi ci borom bi tabaraka wa taala ma lam yunazzil bihi sultaana ci loo xam ne wàccewu ci benn përëw benn lay buy waneen dañ ko ko war a bokkaaleel wama waahum te gis nga buñ dundee nii ba deewe noo ne leen dëkkuwaay ëllëg annaaru mooy safara wabbi sa aka bon wabbi sa sub booxun ma la wa zalimin li nga xamante ne mooy mujj mooy fa nga xamante ne mooy mujj ak fa nga xam ne foofu lay dal ñi nga xam ne nooy tooñkat yi nekk ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi ñooy seen mujjuwaay lii mooy yan waa Quraysh lay wax ceroog bi nga xamante ne nii suñu borom moo sotti ci seen xol ak tiitaange ba moo tax biñ nee dañuy dëpp waaw gañe xare bi nag dem ba ca yoon wa comme ni ñu ko gisa woon ci ghazwatu la Asad ñu nekk fa di di di di di di di yeddante daal oh ñun daal finiruñ buloo bi defuñ daal li ñu waroon a def am na ñuy faat dëgg la mais bon. daanaka Seydina Muhammad a ngi fi alayhi salaatu wassalaam ibn Abi Quhaafa a ngi fi ibn al-Khattaab ah ibn ibn Abi Taalib ñoo ñëpp ñu nga fa ñun daal sa waay léegi nag ñu ne woon xam nga dañoo jëloon décision ne dañuy sax far dëgg far fi nga xamante ni ca la leen Maabad ibn Abi Maabad daal di romb ba wax leen la nga xam ne moo leen tiital nag wax leen ñi nga xamante ne loolee borom bi moo ko def ne sanulqii dees nañu xel seen nañoo sànni fii qulubil ladina kafaru ci xolu ñi nga xam ne ñooy yéefér yi ar romb ak tiitaange waaye lool du lool kese de mooy xare bu jullit ñi xare ak yi mooy ne bu dee ñooñ nekk nañ yi ñu war mooy nekk nañ li yonent mi saa saam yéenay am ngañaay in sabartum bu ngeen muñee bu dee ne dëggu nañu dëgg-dëgg gars yi dañ di tiit moo tax yéeféer yi dañ leen di ragal saa ne lool nag lu borom di tabaaraka wa def la ne wala pat te dëgg-dëgg yéen ñii ngeen xamante ne lii leen dal Uhud nag dëgg-dëgg jiitu woon na sadaqakumullahu waada borom bi de dëggal diggaloo dëggaloon na loon de waadawu mooy dig bi nga xam ne moom la leen digoon te sama yonent alayhi salaatu wassalaam waxoon leen ko keroog bi nga xam ne ci la waajal armée bi ba ngeen ne ko day génn ngeen fexe ba muy génn waxoon na leen nag waa baax na yéen léenan ma léegi ma génn ba ñëw ba mbooloo ma ñëwee ñoom seydina Usayd ibn Hudayr ak seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhuma waxoon ak mbooloo moom ci lamsaar ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhum ba fexe woon daal ba ne yonent bi alayhi salaam nañ génn xare ak ñoom mu ne leen lu ñu naan ko léegi bon so <laughs> léegi bañ leen waxee ne leen lii ngeen def xam ngeen ne jaaduwul ñu naan ko waa léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam noo def rek léegi man ngaa toog daal man ngaa def li nga waxoon mu ne déedéet jaaduwul ci benn yonent bu solee bu bu ko xam bu bu armeem arme de xareem da lu dul du ko summi lu dul borom bi def léegi nag mu ne leen waaw ban waxoon naa leen ngeen bañ lu dul ne nañ génn léegi nag li ma leen di wax mooy dama leen di dénk ay dénkaane te wax leen ne leen yéenay gañe bu dee ne yéen muñ ngeen waaye loolu doon dig boobu la leen borom bi dëggal keroog bi xare bi door a commencé moo tax Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma comme ni nga xam ne noonee la ko al imaam kan Ahmad ak al imaam Ibn Abi Shayba ñoom ñaar kenn am na ku solo lii may wax li ma gën a ci sama xol li ma gën a jox mooy na al imaamu Ahmad la Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mooy imaam euh, Ibn Mas'ud euh, Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma après mu ne yo mu ne yàlla de masula jàppale yonente bi alei satu salaam jullit ñi benn xare bu gën a bu gën a xare bu mu yombal bu gën yomb keroog ah gaa yi am ci taalibe yi saay ne ah suñu sëriñ bi daal sëriñ bi daal ñoom nag nekkuñu woon façon taalibe yi ñu am léegi nga xam ne bu sëriñ bi waxee loo xam ne ànduñ ci au lieu ñu wane ne ci kanamam ànduñ ci dañuy bàyyi ba dem di ko jëw quoi di ko waxtaani seen biir déedéet ñoom moom <laughs> biñ ko waxee waaye gaa yi ne waaye ma wan ne sëriñ bi daal ah li yow Uhud waay Uhud ñëpp xam ne Uhud defet mu mag nga ne yàlla ma su la jàppale jullit ñi lu gën a kii comme ni mu leen jàppale keroog Uhud ni mu yombe woon mu ne leen ah rek. mu nekk ba bay nii wa bay na man ankara kitaabullah man daal sama diggante nekk na ak diggante ki ku ku weddi li ma wax rek téere bi yàlla bi mu ne ah sama diggante képp ku ko weddi li ma wax rek téere yàlla bi ne leen ah xanaa borom bi waxul ne wala walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi idnihi xatta ida fashiltum wa tanaazatum fil amr wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun ne est-ce que borom bi waxul ne wala xat dëgg-dëgg sadaqakumullah borom bi de daal dina yoon leen dëggal wa'dahu dig bi mu leen digoon ne yéenay gañe bi leen yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne bu ngeen muñee loolu am na ne leen loolu amul xare ko gis nga xare Uhud moo gënoon a yomb sax xare Badar parce que Uhud dañoo commencé gis nga gaay daanaka Talha ibn Abi Talha mooy drapeau euh, waa Quraysh ku ko yor mooy laal laal dee la woon ku ko yor gaa yi àjji nañ la nun gën a gaawe xare bi dañoo commencé waa Quraysh ñu rey ci ñoom ñu bari bu ñu mujju daw ne fees xa déggoo keroog li Ummu Umaara wax Nusayba bint Ka'b radiyallahu anha wa ardaaha nee man damaa ñëw ne xaaral ma dem xooli xarab bi fu mu toll mais maa ngi ñëw fekk mais gañe nañ waa Quraysh ba waa Quraysh daw ma gis yonent mi alayhi salaatu salaam toog saxaaba yi nekk ci wetam ñuy waxtaan léegi ma jekki nee ma dem tuuti ñëwaat ma ne gis mbir mi mel ni du li ma gisoon gis waa Quraysh gañe ñuy rey ci ñun ñu bari ma ne mais nu mu def Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu mais lii na mooy ne affaire bi dafay yomboon lool borom moo gënoon a yomb bara waaye dañoo daw waa Quraysh ne fes jigéen ñi topp ñoom Hind di leen woo naan leen ñëw leen yéen du ngeen góori dara ñuy daw après bañ jëlee drapeau ba ndaw sa ko jëloon samp ko gaa yi ñëw wër ko après mbir yi nettiwaat ñu ne fes ñoom ñëpp ak jigéen ñi moo tax Seydina Abu Talha mu ne keroog radiyallahu anhu bàyyi taxu Seydina kii <laughs> waaw moom la Abu Talha wala Seydina Zubayr wala Seydina Zubayr ibn al-Awwam mu ne keroog gis naa waaye yow gis naa kii mooy ñoom bi bi jigéenu Quraysh yi di faq di daw gaay di daw maanaam maa gis gis nga si yi ñu takk seen tànk yi maa ngi gis la waay gaay yi maa <laughs> gaay yi ku nekk di ñàlli fu nekk may ne waayow <laughs> gaay yi noonu lañ doon def taluñ kenn moo loolu nag la suñu borom bi wax ne dëggaloon naan leen sama dig bi ma leen digoon ne yéenee gañe bu ngeen muñee id fàtt ba nga xam ne taxu suunahum ci ngeen leen doon rey rey bu metti ñoom waa Quraysh bi iznihi ci ndigalu boroom bi tabaaraka wa taala waaye loolu ba kañ kañ la jeex affaire boobu ngañaay li yem fa mooy hatta ida fashiltum ba ni nga xamante ne nii ci ngeen yoon joxe nag mooy lan lan mooy ci ngeen wutee ak li ngeen xamante ne nii moom la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon digal mooy ak ak tàppet daal di leen dugg ak ragal daal leen far dugg mooy ba ngeen wàccee gaa yi nag daal di leen tiim <laughs> waa ah, Seydina Xaalid ibn Walid daal di wiiri ne gaa yi rek ma gis ko ne <laughs> Xaalid am na lu mu gis ñu leen daal di faat gaa yi ca kaw tiim gaa yi tànc nekk ci diggante mooy jullit ñi ak ñañ doon topp na dégg fas Quraysh yi naan yàlla hubal oolu hubal gaa yi ne hé kon de suñu gaa yi gañe nañ dëpp daal di rey gaa yu bari foo fële gaa yi ne kon mu ne waaw ba boobu la nag ida fashiltum wa tanaza'tum fil amri ngeen xëccoo ca mbir ya lañ leen waxoon bu leen wàcc ngeen di xëccoo seen lii lii borom bi di wax nag mooy rumaat yi lay wax mooy francs yi ñu tegoon ci kaw montagne bi ñoom lay wax nii lii ñoom kese ko def voilà mooy ña ko ci def waaw mooy ngeen wute seen ke leen jiite woon di Abdallah ibn Jubayr radiyallahu anhu bañ nee nañu wàcc waaye gaa yi di daw nañu gaa yi ngi dajale màng bi nañ dem daal di leen jàppale mu ne leen ah sama gaa yi xanaa na ngeen a fàtte woon li leen yonent mi alayhi salaatu salaam wax ñu ne noo jubluwu ci woon loolu léegi wàcc li ñu wàccee rek ci la Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu temps ci yéeféri la bokkoon daal di contourner daal di rey gaa ca kaw ak fas yeeg yooyu ci mbir mi demee loolu lay wax watanazantum fil amr ngeen xëccoo ci ndigal mbir ma ngeen waxoon wa asaytum ngeen moy ndigalal borom bi tabaaraka wa taala min ba'di ginnaaw bi nga xam ne maa araakum ci leen wane maa tuhibbun li ngeen bëggoon muy ngañaay ngeen am ko bay ba jël centre de commandant commandement Quraysh ngeen teg ci loxo mu ne nag li am ba des li tax lii am mooy min ko am na ci yéen man yu yuridu dunya ñoo xam ne àddina lañ bëgg wa min ko am na ci yéen nan yuridul aaxira ñoo xam ne alaaxira lañ bëgg thumma sarafakum ankum suñu borom nag wëllif daal di leen dë dëddale ci ñoom li yabtaliyakum li yabtaliyakum ngir mu nattu leen wala qad afa ankum te nag borom bi daal di leen daal di jéggal wallaahu da borom bi du fadlin borom ngëneel la alal mu'minina ci